alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon tàmbali woon nañu xajjatul wadaa muy ajug tàggatoo gi xajjatul islaami di ajug lislaam xajjatul balaagi ak xajjatul kamaali wa tamaam muy ajug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañu ñu ngi woon ci introduction bi gisoon nañu aj lu muy tekki alxajju lughatan wa shar'an waaye gisoon nañu tur yi nga xam ne moom lañuy woowe aju yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yi te moom lañu wax sànq te xajjatul islaami xajjatul balaagi xajjatul wadaa'i ak xajjatul kamaali wattama bu ci nekk waxoon nañ lu tax ñu koy woowe loolole ñu war a continuer ba léegi ci suñu introduction boobu <coughs> di rappeler comme ni ñu ko waxe woon ne boo seetloo duggaguñu ci jëf yi waxaguñ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def na lii lii la def ak lool déedéet génn Medina sax waxaguñu ko waaye lii dañuy poser ay yoo xam ne ñooy dañuy servir de mbëmbëstal introduction nga xam ne baax naa xam ba foo gis nga dégg ñu naan xajjatul balaagi wa tamaami nga xam ne xajju rasulillah alayhi salaatu wassalaam lañuy wax xajjatul wadaa moom siiw na xajjatul islaami taxtanimi moom it siiw na <coughs> ah xajjatul balaag tey nag ñu war continuer ci foofale <coughs> ci introduction bi comme ni ñu ko tudde woon te waxoon nañ ne moom lañuy ñuy ubbee masala boobu mooy aywa masala ngoog <coughs> ay na ay wa bokk ay wa masala ngoog ñaata yoon la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam aj ah hada su'al waaw ab laaj la di ñaata yoon kam marra xajja rasulullah sallallahu alayhi wa <clears throat> ana ñaata yoon la yonent bi alayhi salaatu wasalaam aj autrement dit est-ce que aj gii ñuy waaj gis rek la mas a def walla ajoon na avant boo ñu nee avant nag <coughs> dafa am ñetti mbir yu avant boobu man a mën a tekki yaa ngi bàyyi xelam waaw bàyyil ma xel mbir yi <coughs> mooy soit mooy avant aj gi mooy bi mu nekkee Médina est-ce que dafa aj Médina avant muy aj aj gi ajoon na benn ab aj ba gàddaayee Médina léegi ba nii est-ce moom dafa masa a aj moom alayhi salaatu wassalaam loolu ab laaj la <coughs> mu am beneen mooy loolu benn ci avant yi la yoo xam ne avant da koy da koy làmboo mu am beneen mooy est-ce que avant bi mooy bi ñu ko yónnee mais Makka bi mu nekkee Makka laata muy gàddaay mais fekk ñu jox ko risaala ji est-ce que avant bi loolu lañ ci jublu loolu beneen façon avant la mu am beneen avant beneen mooy laata risaala ji muy jot risaala ji est-ce que boobu noonu mooy avant boobu boobu da doon aj ñaata yoon laaj ak est-ce que doon na ajam déet lii mooy wax ci ah léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci masala mi dañ ci am ay wax yu wuti ah te masala mi ku mel ni al imaam al xaafiz ibn xajar rahmatullahi alayhi traité na ci Fathul Baari boo demee tamit ci boroom Subulul Huda war Rashaad yi moom it traité na boo demee ci euh, euh, Shara al imaam zurqaani ala al al imaam al-Qastallaani rahmatullahi alayhi daal na traité boo demee ci kitaabu euh, <coughs> al-Majmuu' kitaabu sharh saxiix imaamu muslim alminhaj yooyu yépp seen boroom dal dinañuy traité masala bi muy ñaata yoon la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam aj eh, loolu boroom xam-xam yi raxmatullaahi aleyhim eh, dañu cee wute jële nañ ku mel ni al imaam jaabir ibn abdillah nga xam ne ki nga xam ne moo ko soloo muy al imaamu tirmidiyu raxmatullaahi aleyhi mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu salaam ñaari yoon la aj qabla alhijra wa xajjatan ba'daha yonent mi aleyhi salaatu wasalaam kon al imaamu jaabir bn abdillah radiyallahu anhuma mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam soloo na kew ñaari yoon benn bi laata muy mooy bi mu nee Makka la ci jublu rek waaw bi mu nee Makka qabla al hijra laata muy gàddaay wa hajjatan ak beneen ba'daha ginnaaw loolu le loolu benn wax la kantaal imaam ibn Abbas muy beneen wax moom dañu jële ci moom radiyallahu anhuma mu ne yonent ba ci xadiis boo xam ne qad rawaahu al imaam ibnu maaja alqazwiniyu raxmatullaahi aleyhi waaye it e, kii di al imaam alxaakim an naysaabuuriyu raxmatullaahi aleyhi moom itam daal dina koy solo al imaam wa mawlaana ibnu abbaas mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ñetti mu am <clears throat> ñaata wax ngoog ñaar ñu ne ñaari yoon am ñu ne ñetti yoon am ñu ne am mu am ñeneen nag ñu ne non yonent bi aleyhi salaatu li mu aj sax ëpp na loolu ngeen di wax ëpp na ñaar ëpp na ñett waaw ëpp na ñett li ñuy wax nag fii xam nga sànq maa ngi laan euh, avant yooyu am na ñaar ñetti avant mooy avant aj gii nii avant dixième année bi mu nekkoon Medina est-ce que jóge na Makka aji lool lool ab laaj la wala aj na bi mu nekkee màkka laata muy gàddaay si bi mu jëlee risaala gi wala boog avant muy jot risaala gi li ñuy gën a wax fii nag mooy bi mu jotee risaala gi ba année bii ñu nekk nii di dixième année bi ci euh, moom dundam gi moom alayhi salaatu wassalaam mu am kon beneen wax bu ne noo aj na lu loolu te loolu ku mel ni ñoom al imaamu Sufyaan ku mel ni imaam al Haakim muy Sufyaan as-Sawri soloo na ko ci moom ci sanadun saxiix mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam xajja rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qabla an yuhaajira xayjaajan al imaam as-Sawri mu moom solo moom yonent bi alayhi salaatu salaam non moom aj na avant muy gàddaay ngeen di laaj ñi naan ñett wala ak ak deux wala boog benn benn euh, ñaar la benn bi laata muy gàddaay benn bi mu gàddaay muy bii non ëpp na sax ñetti yi ñu wax ne moom la def màgg waaw ay aj yu bari la aj ay aj yu bari laata muy gàddaay ku mel al imaam ibnul jawzi rahmatullah alayhi it moom loolu la wax moom la wax mu ne xajja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xijajan qabla nubuwati wa ba'daha laa yu'rafu adaduha al imaam abul faraj ibnul jawzi al al ban madhab la bokkoon ah al imaam ibnul jawzi ban madhab est-ce que xanafi la wala maliki la wala shafi'i la wala hanbali la ah? ku ko xam al imaam Ibnul Jawzi moom nag càllale boo seetloo ay ci sët la ci Seydina Siddiq radiyallahu anhu al imaam Ibnul Jawzi boroom téere yu am solo yi ah, ñoom Zaadul Masiir ci alquran ak yooyu ak boroom téere yu ama ama am solo yi moom al imaam Ibnul Jawzi nag la ak Ibnul Qayyim al Jawziya bokkuñu de imaam Ibnul Jawzi moo jiitu fuuf mais ñoom nag ñoo bokk mazhab kon ginnaa simple léegi boo xamee ban mazhab la imaam Ibnul Qayyim bokk rek mooy xam nga imaam Ibnul Qayyim al Jawziya boo xamee ban mazhab la bokk ci ñeenti ngir rek xam nga imaam Ibnul Jawzi ah moom it ban ngir la bokk léegi boo réglé kon imaam Ibnul Qayyim ban mazhab la bokk. foog naa lool moo gën a accessible ndax moom lañ ëpp lu ñu tudd hmm? al al xanafi non non non non non non Ibnul Qayyim al imaam Ibnul Qayyim ash-Shafi'i non lay laysa bi Shafi'i hmm? ah kon bàyyil ma ne Maliki bokk ah, la la la la Euh, ah benn ci des ma ah <coughs> am na beneen bu siiwit mooy zahiri est-ce que zahiri la ah ne mais moom est-ce que moom imaam ibn imaam ibn ñoom ñaar niroowuñu genre <laughs> liberté ak tamit mooy xam-xam seen xam-xam ni mu yaatoo waaye nekk genre ay électron libre <laughs> kon moom est-ce que du zahiri yi nga zahiri kon nag benn la dese hmm? madhabu imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal taalibe imaamu ahmad lañu ñoom hanbal yi lañ al imaam ibnul jawzi naka noonu al imaam ibnul qayyim al jawziya nag hmm? al imaam kon ibnul rahmatullah alayhi moom mu kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam xajja rasulullahi ma da ngeen di laaj kañ ñaata yoon la aj lu loolu mooy laaj ma ne waaw mu ne ma ma ne aj na aj yu bari rasulullahi ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam hijajan ay aj qabla nubuwati laata prophétie gi laata suñu borom di ko yónnee mais aj na aj gu baree baree bari wa ba'daha waaye naka noonu bi mu jotee prophétie gi aj na aj yu bare bare bare bare bari yoo xam ne laa yu'rafu adaduha gis nga yow sa laaj bii nii mooy mënuñu la cee tontu loo xam ne lu exact la lenn daan lañ la ma war mooy laata muy daj prophétie gi moom alayhi salaatu wassalaam mooy moom moom moom aj na lu bari aw waaye bi mu ko jotee it même Makka waxuma ay ay gàddaay de gàddaay moom ñépp xam nañ ne ba mu gàddaayee benn yoon la aj te bii ñuy gis di xajjatul wadaa mais avant muy ñëw Medina mais aj na lu bari Makka dix ans yam kii nu mu fa def treize ans yam fa def mais aj na lu baree baree bari foofu bi mu jotee profil gi. ah loolu la imaam loo xam ne laa rafut dee deesut xam xamuñu adadu haa nombre ba limba nombre bi limbe lañ xamul tellement dafa bari gis nga kon boo seetloo ñii ñu mujjee tudd ñépp ñoom alay ay imaam Sawri imaam Abul Faraj Ibnul Jawzi rahmatullah alayhi ñoom seen wax lenn la ah mooy seen aj yi bari na aj yëpp na luy foofu ñett ak ñaar eh, al imaamu ibnul asiir boroom al kaamilu fi taarix al imaamu ibnul asiir raxmatullah alayhi moom dane ci tontu ci laaj kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama ha yaxujju kulla sanatin qabla an yuhaajar lam yatruk al hajj waaw al imaam ibnul asiir raxmatullahi alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom de ndaw yàlla li nekkoon na koo xam ne da doon aj at mu ne laata muy gàddaay mais at mu ne da doon gàddaay da doon aj laata muy jóge Makka zaadahallaahu sharafa di dem Medina ngir rawale diineem ak bakkanam ak diine ji ma ne aj na at mu ne da doon aj qabla an yuhaajira laata muy gàddaay lam yatrukil xajja waaw mu ne masula bàyyi ak moom yonent bi alayhi salaatu li mu nekk makka yépp masula bàyyi ak jamais li anna qurayshan fil jaahilati fil jaahiliyati lam yakunu yatrukuuna al ndax quraysh muy kuffaaru quraysh yi la ha ñoomin abu jahlin wa xisba ñoom masuñu woon a bàyyi aj jamais ñoom at at mu ne dañ doon aj waaw dañ doon aj at mu ne waaw euh, non non ibn ibn al waxam fa li la yem wax jii may wax <laughs> li ma ci teg nii imaam al xaafis moo ko wax ci fathul baar yi voilà al imaam ibn lii la wax dane kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxujju kulla sana qabla an yuhaajir lam yatruk al hajj dane yonent bi salaatu wasalaam dana doon aj at mu ne laata muy gàddaay masu koo ba waaw alxaafiz ibn xajar raxmatullah aleyhi moom dane ci fatxul baari parce que moom wax yi ci an nihaaya téere boobu laata muy gàddaay mu wax na mooy li wax sànq ah ak waxu imam as-sawri imam sa'id sufyan ibn Sa'id ath-Thawriyu rahmatullahi alayhi wa an abihi ah alayhi wa ala abihi imaam alxaafis moom moom mu waxal boppam ne ne ne moom mu ne euh, moom al imaam alxaafis ibnu ibnu al Hajar rahmatullah alayhi mu ne moom li nga xam ne daal amu ci sikki sàkk alladi laa lartiyaaba fiihi loolu nag dafa am ñaari kii dafa am ñaari façon soit soit mu nekk loo xamante ne nii mooy ne yonent bi moom euh, imaam alxaafis danaan li nga xam ne laa lartiyaaba amulu sikki sàkk ak déng-déng fii ci loolu loolu benn façon wax la wala ni nga xam ne noonu la ko boroom subulul huda war rashad dabte dane wa qaala alxaafidu alladi laa artaabu fiihi annahu sallallahu alayhi wa yahud kulla sana qabla an yuhaayil jira lam yatruk alxajja wa huwa bi makkata qat bi makkata qat li anna qurayshan fil jaahiliyati lam yakunu yatrukuuna alxajja wa innamaa yata'axxaru minhum man lam yakun bi makkata aw aaqahu da'fun wa idaa kaanuu wa hum alaa gayri diinin yaxrusuuna alaa iqaamati alxajji wa yarawnahu min mafaaxirihim allatii imtaazuu bihaa alaa gayrihim min al-arabi fa kayfa yuzannu bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu yatrukuhu ah loolu al imaam al xaafid bunu xajar moo ko wax rahmatullah aley bu dee ci kon ki ñu wax sànq al imaam euh, ba euh, boroom subulul huda war rashaad al imaam mooy ban al imaam al imaam as-Saalih ash-Shaami rahmatullah alayhi moom dane foofu ni mu ko daptee dane imaam alxaafis dane li nga xam ne laa artaabu fii man daal li nga xamante ni nii man mii di al imaam alxaafis duma ci déng-déngi boo demee nag ci Fathul Baari eh, mo lool mooy affaire dapt la mais ñaar yépp jub nañu mooy li nga xam ne lartiyaaba fii li nga xam ne moom amul benn sikki sàkk ci mbir yi mooy après ah, mu wax mooy lan mu ne ah moom imaam alxaafis loolu nga xam ne moom du ci dégg mooy këne moom yonent bi alayhi salaam masula bàyyi aj mukk fekk mu ngi màgg loolu masula ndax lan mu ne ane bu nee loolu moo amul loolu moom sikki sàkk moo ci am wala man al imaam al xaafis ibn Hajar rahmatullah alayhi loolu ci sikki sàkk loo xaw ma sikki sàkk de soit alladhi la artaabu fiihi wala lartiyaaba fiihi amuluk dengi dengi amuluk dut amuluk sikki sàkka mooy këne annahu sallallahu alayhi wa sallam këne bi sallallahu alayhi wa hmm, masula bàyyi aj waaw lam yatrukil xajja annahu boog sallallahu alayhi wa sallam yaxujju da doon aj kulla sana at mu ne qabla an yuhaajira laata muy gàddaay lam yatrukil hajja wa makka qat mooy li ñu waxoon sa ak ne imaam ibnu Lasiir dañu juumoon imaam alxaafis mi moo ko wax këne loolu moom awma ci déngi déngi waaw këne masula bàyyi aj fekk mu ngi makka ndax lan waa Quraysh ci jaahiliya ñoom ci seen bopp Quraysh ñoom Abu Jahl ni ñoo ha ñoom euh, Waliid ibnul ñoom ay ay ay ay Uqbat ibn Abi Mu'ayt mais gis nga kàccoor yooyu liñ doon màgg màgg màgg ci kàccoorte ak ñeneen yi mais ñoom ci jaahiliya seen réer boo ñu ne lam yakunu yatrukuuna al hajj amul dara lu doon tax ñu bàyyi aj amu ko Quraysh foo jaar dina aj ñoom dañ doon ajaan ah. jëhlin ñoo abu jëhlin yi ñépp aj nañ waaw <laughs> mais mais loolu la wa innama tali am ba des sax mooy ñoom yata ax yata axaru minhu man lam bi makka boo gisee kenn ci ñoom ñii di kuffaaru Quraysh yi jamono yooyu ñoom amul kenn ku juróon absenté aj ji fekk période aj ñuy aj te ñu ajul am asulaam foo jaar dinañu aj xanaa lenn fekk ñu voyage yi fekku leen ci dëkk bi voilà xanaa loolu xanaa loolu waaw xanaa loolu mu ne loolu moom suwaa loolu wala aw aaqahu da'fun wala bo mu am feebar bu ko dal faiblir ko affaiblir ko def ko ba ba mu ba mu ba daanaka manu la mooy feebar bi ko dal manu koo booleeg aj loolee loon doon teree aj sinon dañ doon aj ils étaient toujours présents pour aj ñoom kuffaaru Quraysh yi léegi ba pare wa yaraw na wa in kaanu wa hum ala ghayri diinin même bu dee ne ñoom newuñu woon ci tus mooy newuñu woon ci benn diine. même bu dee ne newuñu woon ci benn diine yahrusuuna ala dañ doon taxawal aj di ko def wa yarawnahu min mafaaxirihim doon gis ne mais lii ci seen puukare yi la bokk na ci yi nga xam ne mooy pour euh, sa kot gi na yokk loolu moom wal iyaadu billaah am na ci jullit ñi. ñoo xam ne euh, euh, aj dafa mel ni affaire palmarès ñu koy boole ci seen xaw may galon lañ koy boole xaw ma waaw ba daanaka bu xew amee nii ci biir tànt bi ñuy tudd jalooreem di tudd ay ay kiiwam ba ñu ne ajaa diw wala ñii nii ne dem na Makka kere wal kese wala aji na kese mu mer parce que loolu moom da nga koo bëgg a yemale ñeneen ñi aji kese alors que moom da war a wax fii mu ne fii mu ne fukki ata ñi yoo xamante ne nii fu ak jote bu dem loolu ci palmarès bi la danga ko ci waroon a bind léegi nag la fait que waxoo lool nga naan rek ajaa diw wala wala alaaji diw loolu mooy yow da ko bëgg daal wàcce koto <laughs> walla iyaadu billaah hmm? titre ija ajaa jëlal ajaratu bu la neexee fabal ah bariwul njariñ de waaw gars yi dañuy xëccooy titre te bari na ñoo xam ne gàll nañ leen ay titre yoo xam ne doonuñu ko waaw waaw nekkuñu ko de duñu ko de waaw waxoon nañ la alxaaj li muy tekki alxaajatu li war naan ajaratu mooy alxaajatu la naan ajaratu ah mooy ne kooku noonu koo xam ne si lépp ci buur yàlla nga ko jubal allahu akbar ah loolu moo daanaka dafa mel ni eh, ñenn ñi nekk ci pom yi sax ñoom xam nañ ne bu ñu ajee ba ñëw nii dañoo war a correct waaw léegi mais nag Iblis a ko dul nangoo noonu waaw Iblis nga nekk ci kaawam di ko évoluer li gaa yi wax. di évoluer ci équipe am ba euh, saway euh, ba nga amee daanaka yow ba nga ba nga ba nga ba nga ba nga fettee ci nen ba léegi ci camp Iblis ngay évoluer mooy yow ba nga euh, xawee xawee daanaka ci bain bi nga judd waaw nekk ci pom yi nekk ci pom yi bëgg ba am 60 léegi xaaral ma aji nag bu ma ñëwee bàyyi lépp même pour nga aji rek dina fexe def le tout xaaral waay ah, saway dese nga sa doy dese nga lii paayee koy def te yow te assez jeune waaw parce que Iblis te fait croire que yow tu un jeune de soixante-quinze ans waaw tu vois sa doom yi yow buñ yow booy dox ànd ak say doom dañuy foog ne ñoom ñoo la mag alors que yàlla jur kon looy daw bay daanu bon continuer ci kii bi. ak gi garaawul loolu après nga def ko boo ñëwee ba pare yii mii yëpp nga def ko boo paree nag nga xam ne ci kurus gi rek ngay ne mais xoolal sa boo fi demee aj ba pare ñëw bëgg fee tëgg show xam nga loolu bu ñu naan allah jay tëgg show loolu c'est grave ah wala gumbe gi ajaratu nogo ya koy kii loolu quand même ah Iblis loolu ah, wax na dëgg kon nag naa bàyyi ba pare ci sama poy mais Iblis noonu la lay def. te moom ci boppam xam na ne innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum thumma turadduuna ila aalimil ghaybi wash-shahaada xam na ne léegi ngeen di daw te xamul kañ lay ñëw de ya al mawtu ya'ti baxta ah wal wal qabru sunduuqul amal ah dee buy ñëw day bette day bette kay wa kam min sahihin maata miin ghayri illatin wa kam min saqimin shahina min ad-dahri ah ñaata yoon lañ gis ku ne peke lekk ku wér waaw man bu may wax yu mel nii rek sportif yi laay joxe exemple nga xam ne ñoom lañuy joxe modelu modelu bonne santé waaye am na ñoo xam ne fa ñu doon fowe lañ génne àddina ah centre bal bi gaay tëdd daanu gaa yi ñëw fekk dee na wala mu tëb ñu centré muy tëb di ñuy mbëkk bal am ku mbëkk doq gi wala yu mel noonu ñu mbëkkante mu jaare fa laabi siina wala mu daw ba daanu crise cardiaque hein te kooku boo demee sax am na publicité yoo xam ne rek ci météo match bi rek teg nañ ko ngir wane ne gaa yi nii hein ñooy source de vitalité waaw waaye buur yàlla faat leen noonu pour wan ne faatu moo taxit waaraate gi yénaw kii mooy mooy mooy mooy mooy mooy dee da ngay gis koñ boo xam ne bu sàggan gars yi lu ne ñu ne ci mais buur yàlla jëleeb jeune bu jëlee paa moom loolu du garaw ci ñenn ñi mais bu jëlee jeune boo xam ne gaay xamoon nañ ni kii moo leen a pon doole gi nuñ ko woon a gën a fort ak am xel moo leen ko pon buur yàlla jël ko <laughs> semaine en tout cas quatre jours yooyu <laughs> gars yépp ay sellal li gars yi wax kon nag iblis ci boppam loolu lay def dalay gëmloo na muy grawul ajaratu tamit dem ba foofu ñëw ah di jouer yi quand àndul ngay xaar ba kera nag ngay dee nag affaire bi nag nga rëcc ndax moom ah dafa yow nga nekk ci équipe ba ba jamono jooñ nga bëgg da ngay ñëw ba màgget après mu bàyyi la nga libéré yow la taxoon mu yàqal la sa ndaw mu bàyyi ba dara desul lu dul lu dul lu dul lu dul gañe mooy nga dee ci noonu nga foog ne ni lay bàyyi noonu moo tax ak combat la bi moo tax xattaa caaxaankat yi xam nañ ne buñ ajee war nañoo bàyyi seen caaxaan yi mais mbir mi nagul loolu ca bala ngaa aj tamit dangaa waroon a bàyyi si caaxaan yi waaw mooy kuffaaru Quraysh yi yàlla nañu yàlla nag musal ci ci daa bi ndax lii moom catastrophe la mooy yow nga dem ba jàpp aj nga def ko palmarès waaw waaw moi ça fait cinq ans que je participe au pèlerinage non man duma raw daa après di ko tourner tourner yoo xam des fois da ngay foog ne waa ji il est sincère waaw allahu alam ah mu ne bu dee waa Quraysh ñii nii masuñoo bàyyi kofta le fait que am amuñu ci kaw amuñu benn diini kat doonuñu bàyyi ak ba pare ñu def ko ci seen puukare yi seen jaloore yi yi nga xam ne allatim taazu biha ala ghayrihim min al arab ndax Quraysh te mooy yi nga xam ne seeni seeni seeni jagle la yoo xam ne moom lañ doon puukare woo ràññee ko ci ci kaw yeneen arab yi nga xam ne bokkuñ ci Quraysh mooy bokk na le fait que ñoom at mu ne ñu aj loolu tamit moo taxit loolu mooy côté ñiy puukare wu al faxru moom baaxul mais bu dee ku koy def ngir jaamu yàlla loolu moo tax affaire u yéene yi bu kenn naan diw mii lii wëg lii loolu waxoon nañ ko ci daarul xujaaj ah? <laughs> ak suñu yaay ji soxna suñu yaay mati <laughs> ah? mooy ci eh, <laughs> kenee xam nga wolof yi des fois dañuy gis waa waajoo xam ne day dem màkkaat mu ne ñu koy jëw waaw nan kii ni mu bëggee ngistal wala kii xoolal dem màkkaan yi biyéem yi muy dem màkkatul naa du ko jël li xaw ma def ko feneen moo gën wala nga koy jëw mais lo ma foofa lañu waxoon kene mais yow li nga fi nekk di ko jëw lan moo tee am nga numéro wala man nga koo gis manoo ko ne mais euh, waaw sa xarit la xam nga ko hein nga dégg nit ñi di jëw loolu nga ñëw di di di di ko di ko nettali feneen di lawal jëw ji ci fe yow ci ci gaa yi nga xam ne yuhibbuna an tashi'a al fahisha ci nga bokk waaw mooy nowel yu yées yi nga bëgg mu tas mais lan moo la tee nga laaj ne ko mais euh, Adja Rokhaya man de am na lu ma jaaxal loo xam ne dama euh, sama mbokk nga nag. sama xarit nga bëgguma daal nekk ci mbedd yi di ko laaj te yow mii mu concerné duma la ko laaj moo gën ma koy laaj kenn mu ne la lan la danga ah, ko euh, aj yi ngay dem màkk aj mu ne moom pour lan la bu boobaa dina la leer mais nga toog di aw ñaaw aw ñaaw njort sa ci sa mbokku julli naan waa ji gis la tax muy def alors que dem ci de gisoo bi ñuy def euh, kii euh, jataay bi weesu définition aj lan la boroom almisbaax waxoon ah bu ma bu ma jubloo ci benn waay ah xajjan mu ne le fait que nga fay dem maratul tilwa uxraa nga fay dem di fa demaat mooy aj di dem aj ci kaaba gi lu bari loolu dafa baax jaamu yàlla gu rëy la nga ciy ŋàññi nit jaamu yàlla nan lañ ci mën a ŋàññin loolu man da ne loolu man da ne loolu man la nekk moo tax moo tax euh, foo gis ñuy def lu baax rek am na safaan mais nag yow boo bëggee mucc rafetal njortu ci ñépp waaw al xusnu dhan xusnu dhanni ah, bi ibaadillah dangay am njortu gu rafet ci jaamu yàlla yi waaw mais il faut loolu nag du taxit ñu nekk ñu naïf waaw du tax ñu nekk ñu naïf ah waaw kon nag mooy lool daal nañ ko moytu waa Quraysh ñii kon dañ bokkoon na ci li nga xam ne ñoom lool seen puugari ndax yeneen arab yi mënuñu woon at mu mën ñu ñëw di aj alors que ñoom dañ ko woon def waaw imaam alxaafis mu ne nag comme que waa Quraysh loon def ñii da amuñ woon benn diine hein mais fa kayfa yuzannu bin nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu yatruku naka la ñuy mën a ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne bi mu nekkee Makka bàyyi na ak benn at laa waxuma ngeen naan ñett ak ñeent de non loolu même loolu noonu ëpp na loolu. nan ngeen mën a njort ci yonent bi salaam ko ne bàyyi na ko benn yoon ah te waqad sabata xadiisu Jubayr ibn Mut'im xadiis la boo xam ne nag ki ko solo mooy al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ci Sahih bi mu ne. waqad sabata xadiisu Jubayr ibn Mut'im al imaam al xaafiz mooy wax mu ne waqad te dëgg-dëgg sabata sax na xadiisu Jubayr ibn Mut'im mooy xadiisu Seydina Jubayr ibn Mut'im gisoon nañ tarjama ah kan mooy baayam <laughs> révision laa ilaaha illallah ñu ngi nii di waa jeexal euh, siira bi léegi xam nga sànk nu wax ci kuffaaru Quraysh am na ci tudd ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt léegi bi kuy baayam hein maa ngi leen di déggoolu maa ngi leen di déggoolu Seydina Jubayr ibn Mut'im baayam moo doon kan aywa hein moo doon kan premièrement nekk na ci biir wax ji hmm hein mooy Mut'im Jubayr ibn di doomu Mut'im léegi Mut'im mooy kan Mut'im mooy kan mais al Mut'im ibn Adi yaa ngi fàttale ko ba yonent bi aleyhi salaatu salaam jógee dëkk ba Taayif ñu ko doon xaaj lan la Seydil Xaaji Maalik waxoon radiyallahu anhu wa idha tabnu adiyin kaana jaawarahu xayral jiwaari ala ikraami muntaqimi ha mooy ba mu jógee foofale ha wal jinnu marru bihi mustaslimiina lahu fi naxlatin aa'iban lil hilli wal harami wa kaana lam yash'ur bil jinni aw nazalat wa idh sarafnaa fana'ala al-'ilma kal-'alami wa idh ataa ibnu 'adiyyin kaana jaawarahu xayral jiwaari 'alaa ikraami muntaqimi mooy li ma mooy mooy kii euh, al-Mut'im ibnu 'Adiy wa idh ataa ba nga xam ne moom alayhi salaatu wa salaam fa la jóge euh, euh, Taayif daj fa la fay daj dikk Makka dellusi ibnu adiyin mooy al mooy bàyyu al bi ah mooy al ibnu adiy sallal eh, kii eh, kii nu mu tudd ibnu adiy moo doon kii moo moo moo kaana jaawaruhu moo yiiroon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak doomam yu bari ya ñëw wër kaaba gi ne moo yiir yonent bi alayhi salaatu am yor seeni jaas hmm? kon nag ah mu ngi noonu ndax teralu buur yàlla mi nga xam ne mooy almuntaqim ah ci teral teral bu mu teral yonentam bi alayhi salaatu salaam mais jaarale ko ci kuffaar boobu kaafir boobu de al-Mut'im ibn Adi ndax moom maata ala mooy tuubul euh, euh, kii nii Seydina Jubayr ah Seydina Jubayr ibnu nag moom moo doon doom ji moom lan la wax mu ne waqat te dëgg-dëgg sabata sax na xadiisu Jubayr ibn Mut'im ba léegi al imaam al xaafis mooy wax ci al mu aj dañ koo xamul rek lañ xam mooy entre ba ba ni génn àddina benn yoon laaj mais quant à avant bi mu nee mag xamuñu ñaata mu na radiyallahu ta'ala anhu annahu ra'ahu fil jaahiliyyati waaqifan bi Arafa Seydina Jubayr ibn Mut'im nee na man gis naa yonent bi alayhi salaam fil jaahiliya bu nee fil jaahiliya nag mooy laata yonent bi alayhi salaam di jot prophétie gi mais fii jubluwu ci rek ñoom biñ newee ñoom waa Quraysh ci jaahiliya yonent bi alayhi salaam nekk ak ñoom ah mooy lan mooy laata muy jot prophétie bi. gis na ko ah mu taxaw arafa parce que yonent bi alayhi salaatu salaam xam nga hadith moom sax imaamu Buxaari rahmatullahi alayhi en fait ñoom ñoom dañ doon jàpp arab yi waa Quraysh que ñoom waruñu woon a dem yenn lieux yi parce que ñoom ñooy waa dëkk bi ñooy ñu tedd ñii yeneen arab yi lañ doon bàyyi ñu dem yonent bi alayhi salaatu salaam nag doon wuteeg ñoom ci loolu parce que xam ne nañ Quraysh lii ñuy teg tegu lii ñuy def teguñu ko fenn lii bokkul ak aj gi Seydina Ibrahim doon aj ah alayhi salaatu wassalaam ñoom ñu ñëw créé loo xam ne pour pour daal luy wane ne ñoom ñu démarqué wu ci yeneen arab yi que ñooy sang yi yeneen ci alayhi salaatu wassalaam bokk ci ñoom ba pare doon def ni ñeneen ñi nag mbir mi jaaxaloon leen ñu naan mii mën si ñun de ñun de al amin moom de al moom de de moom de wute na ñun ni ñuy aje de te boobu mooy woowagu leen woon ci lislaam <laughs> loolu lay wax waaw mu ne te tamit e, saxoon nag gisoon nañ woo gim doon woo qabaa'il al arabi lil islaami bi minan salaasa siniin mutata mutawaaliya kama taqaddama fi al hijrati ila al madina ah mu ne moom al imaam al xaafis ba léegi e, mu ne takat moom yonent ma la sarsam sax na ko ne da doon woo arab yi di leen woo lakinnahu lam yazal yaqfu mawaasimahu ah yarju min allahi awnan ghayra muttasim mooy e, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yii yépp nag gisoon nañ ko fii mu ne bu fi kenn foog ne fii nii lii ñuy wax lu lu lu lu bette la de mooy lii nii yépp sax waru ma ko woon wax liñ doon sànk wa iz atam no adiyin kaana jaawirahu yooyu yëpp gisoon nañu ko am <laughs> mooy hijratu Taayif bi mu demee Taayif mook Seydina Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxiil radiyallahu anhuma léegi euh, kon lakinnahu waaye moom yonent mi alayhi salaatu salaam malgré ñaawe yi ko arab yi doon teg rawatina waay ñoñam Quraysh Euh, gaa yi buñ ñëwoon ci seen ndax ñoom ak gi dafa ne woon occasion wu fête commerciale comme Noël bii nii gaa yi waajal ci décembre bi nii nii hein nit mooy xam nga amatul daraay daraay religieux de toute façon ñoom sax ñoo ko créé waaw Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam masu fee feetu lii ñoom ak bi ñu wax le 24 semaine bii di ñëw xaw bi ci tegu mooy ne même loolu noonu ñoom ñoo ko créer seen bopp. moo tax ñeneen ñeneen non non du loolu parce que yéen si seen calendrier bi ngeen kii yéen a toog créer affaire yi mais ñoom ñépp sax ñoo créer waaw mooy. Euh, oh, yonent bi alayhi salaam mooy arab yi. ñoom euh, aj ji occasion wu faire commerce la woon dara yàlla nag amu ci woon yëfi caaxaan la woon xoolal suñu boroom li muy def xam nga wax na jullit ñi amu ngeen problème bu ngeen an tabtahu min fa euh, an tabtahu fadlan min rabbikum mooy bu ngeen demee aji buur yàlla amul problème bu ngeen ajee ba pare ngeen defaale commerce waaw moo xam boo ñëwee laata ngay commencer mais nga teel a ñëw mais daal bu jamono jaamu yàlla gi ñu war a aj jour yooyu moom nga consacré wu ci li nga war a def ci aj gi bu dee ajal la tax a jóg waaw am na ñoo xam ne dañuy dem uniquement ngir commerce ñooñu bokkuñ ak ñi nga xam ne ñoom dañoo ñëw na dañuy aj ba pare bu ñu demee nekk ci marchandise yi waaw parce que ñoom xaat xaat daar daar ñu ngi ñu ngi jënd ay sërica la ñuy yóbbul gaay é ndax ku nekk ñëw na seet si ma jox daduma lii ay bu ma ñu mbéeta jox yow nga ñëw xoolal kooku bu xamul ba Arafat raw ko rek ndeke mu ngi doon wër marché yi Jidda yi <laughs> di xool ci marchandise mu baax mi te waroon a taxawi fa Arafat ni ni nuggoo naa nga garaawul loolu de moom mu yomb na yooyu taxaw bi moom après rek bu subaa ñu def ko ah ndax xamul danger bu moom li muy def mooy lan loolu nag moo baax hmm? waa Quraysh lii nii fête commerciale la woon waaw aj gii nii moo tax ngan di foire fa doon am ñoom Ukaz Zul Majaz ak gaa yooyu dañ fa doon kii di daja di def ay kii yu gërërëërë yonent bi aleyhi salaatu salaam nag masula deñ lakinnahu lam yazal yaqfoo di xencu di wër di dem di topp mawaasimahum seen foire yooyu yële doon am ci aj yi bu ñëwee moom day aj mais ñëwaale ngir woo leen ci lislaam kon kay lool bu dee yonent bi alayhi salaam moom ko doon def loolu da doon ñëw ñuy aj moom ajul di euh, dëgg la woote ci lislaam waaye da doon boole yépp la doon def woote ci lislaam aj mu ne comme te woona woona kii woona kii nu mu tudd arab yi mooy e, e, daje na e, ñetti at yoo xam ne yum daje a lansaar waaw léegi lii kon kon gis nga waxu kon wax bu njëkk ba ba jële ci imaam Seydina Jaabir deux fois imaam Mawlana Ibn Abbaas moom ñetti yoon ah lañ jële ci moom kantaa ñii ñoom imaam as-Sawri as-Sawri imaam Ibnul Jawzi imaam Ibnul Azhir al imaam al xaafid ibnu Hajar rahmatullah alayhi ñoom dañ ne aj na loo xam ne mënuñu ko woon lim loolu moom mënuñoo lim sax ñaata la xool al imaam moom li mu euh, dinañ la wax euh, mais wax yu njëkk yi euh, ak imaamu ibnu Abbaas radiyallahu anhuma al imaam as-Suhayli imaam as-Suhayli moom gën nañ ko tudd de boroom ar-rawdul unuf ar-rawdu al unuf ah bi muy bi muy leeral euh, siiratu Hisham <coughs> al-Ma'afiri al-Ma'afiri rahmatullah alayhima siiratu Hisham an-Nawawiyya lil imaam ibn Hisham imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi moom mu ne wala yanbaghi an yudaafa ilayhi fi alxaqiqati illa xajjat alwadaa wa in kaana xajja ma'a annaasi id kaana bi makkata kama rawa tirmidi eh, eh, rahmatullahi alayhi falam yakun dhalika alxajju ala sunnati alxajji wa kamaalihi li annahu sallallahu alayhi wa sallam kaana maghluban ala amrihi wa kaana alxajju manquulan an waqtihi faqad dhakara annahu kaanu yanquluunahu ala xisaabi sanati wa shahr yu'axxiruunahu fi kulli sanatin ihdaa ashara yawman al imaam as-Suhayli al andalusi al maliki rahmatullah aleyhi mu ne wala yanbaghi yellut nag ñuy askanele yonent bi aleyhi salaatu salaam fil xaqiiqati ci dëgg dëgg dëgg illaa xajjatal wadaa mooy yellul ñuy askane yonent bi aleyhi salaatu salaam yeneeni aj naan aj na bu wuteeg xajjatul wadaa wa in kaana xajja ma naasi in kaana bi makka <laughs> même bu dee ne sax ajoon na ba mu nekkee makka ak nii loolu man eh, imam Suhayli d'accord naa ci loolu mooy aj makka moom aj na fa mais quand waruñu koy askanelu loolu parce que yonent bi alayhi salaatu salaam lu tax mu ne comme ni ko imam at-Tirmidhi solo mooy hadiisu Seydina Seydina Jaabir abdillah ibn abdillah ta bon bon mu ne mu ne léegi nañ continuer lu tax mu ne waruñ ko ci dëgg-dëgg waruñ ko waskane lu dul ajug lislaam gi ndax mu ne parce que aj aj googu noonu waa Quraysh doon organiser parce que temps Quraysh ko doon organiser ak yooyu Quraysh doon organisé hein mais nekkul woon ala sunnatil hajj nekkul wa kamaalihi nekkul woon ci ni nga xam ne tëralinu aj bi su suñu maam Ibrahim alayhi salaatu wa salaam tëraloon ci digalul borom bi subhaanahu wa taala ba ba ne ko wooteel wa adin fi nnaasi ya'tuuka rijaalan wa ala kulli dhaamirin ya'tuuna min kulli fajjin 'amiiqin loolu noonu noonu aj googu noonu na mu nekke woon te yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko indi teg ko ni mu nekke woon Quraysh nag duñ ko mooy ñoom dañ koo falsifier après waaw dinañ gis ñoom na waxoon nañ ko sax li taxoon ba ñuy gis ajuk Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu bi ñu naan boobu lañ waxoon masala bi nga xam ne dañ noon jotaay bi weesu du ñu ko wax parce que woon nañ ko mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy kañ lañu farataal aj waaw gis nga wax yu bari yooyu noonu noonu nga xam ne gisoo nañ am na ñenn ñu ne kenn xam nga Shafi'iyya yi loolu wowoon nañ sax duñ ci duñ ci dugg wooy duñ ci dugg léegi mooy li ñu bëgg a wax foofu mooy ne euh, euh, day euh, ci nu dafa am ñu ne li ma bëggoon wax moom rëcc xamatuma lan la lan la woon voilà dafa am ñu ne yonent mi alayhi salaam en fait li tax neuvième année bi aju mooy ne nga parce que waa Makka temps yooyu ñoo doon aj même bu dee ubbi na Makka waaye xam ne bi ñu uddee dañoo ubbi Makka aj mi ci nekk ne waxoon nañ la bi ci toog mooy weer ba ca tegu euh, euh, parce que Dul Qa'da ci la defe woon lan euh, Ji'irraana yaa ngi fàtte loolu waxoon nañ ko ci biir paas bi mu jógee Hunayn maa màng mi ci guddi gi mu dem aji wa Makka ñëw yu no umra Makka ñëwaat ci Dul Qa'da la ah mooy weer wi xaw avant weeru tabaski après mu dellu a ah, euh, weer wa ca tegu mu bàyyi fi Sayyidina Attab ibn Asid moo ne woon waa lii Makka moo doon la gouverneur de Makka te gisul ab la woon de. yonent bi alayhi salaam war am na benn ne waaye bu ne Seydina Attaab yonent bi alayhi salaam nee na bu ma la gisoon bu ma gisoon ku la gën fii ci biir Makka dama lay moom laay def mu nekk gouverneur waaye Allah Allah <laughs> nekk gone taxula yées walla nekk ci ginnaaw ak jeune la woon jiite ñoom su Sufyaan ibn Harb ñoom Suhayl ibn Amr ñoom Abu Ikrima ibn Abi Jahl ñoom gaa yële ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ibn Xalaf Safwan ibn Umayya ibn Xalaf ah voilà kon mooy ñoom lañ doon lañ doon ñoom buñ organisé woon waa Quraysh mooy ñi dañ doon def yaramu neen def ay yaramu neen di wër Kaaba ji parce que nee nañ boo xam ne moom mooy nañ ci yàlla du ñu jël di ko Eh, di ko di ko aje ñu def yaramu neen ñii di def lu ne loolu nag la imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi ne loolu noonu Quraysh biñ koy organiser ñoom façon aj yooyu lañ doon aj waaw ak aj yoo xam ne jaarul yoon teguwul ci sunnatal xaj ni ko suñu maam Ibrahim ci ndigalul borom bi subhaanahu wa taala tege woon loolu demewul woon noonu waaw kon nag loolu waruñuy askana yonent bi alayhi salaam noonu doon aj quoi ah te tamit te nekkul woon te nu mu wa kamaalihi te nekk aj ga newul aju Quraysh boobu mu doon organiser newul woon non seulement teguwul ci yoon waaye tegu nekkul woon lu mat li annahu ndax lan moo tax gën tax sax mënuñ ko astane mooy sallallahu alayhi wa sallam kaana maghluban ala amri yonent bi alayhi salaatu salaam dañu ko nootoon ci mbiram mooy moom nekkul woon dirigeant bi Quraysh jiitewul woon Quraysh moom ñi yoon yor mbir yi di doxal mooy ñoom waaw ñoo Abu Sufyaan ñoo doon doxal ñoo umayatum la xalaf ñoo doon doxal paa yooyu ñoo doon doxal ah al-Mughira ibnu kii eh, al-Walid ibnu al-Mughira ñoo doon doxal nag yonent bi alayhi salaatu doxalu loon comme que ñooñu kilifa yi ñoo yoroon affaire bi ah kon nag ñoom Shayba ak ñoom Shayba ibn Rabi'a euh, ibn Rabi'a ak euh, frère am ak ñooñu ñooñoo doon doxal kon nag te ñooñu seen doxal loolu seen aj googu baaxul woon kon ñooñu ñoo yoroon mbir yonent bi alayhi salaatu salaam nekkuloon moo dirigé waaw kon nag loolu moo tax mënuñ ko woonal askan wa kaana al hajju manqulan an waqti en plus de ça kene ajul woon ci normal li ñu waroon a aje mooy ne aj gi mooy darul woon parce que Quraysh da doon wër affaire bi am na lu ñu ci jujoon bi ñuy gis euh, suuratu tawba ah gisoon nañ ko inna iddata shuhur inda allahi ithnaa ashara shahran fi kitaabillahi yawma xalaqa samaawaati wal ard minha arba'atun hurum falaa tadlimu fiihinna anfusakum wa qaatilu mushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum kaaffatan wa'lamu anna allaha ma'al muttaqiin ay innama an-nasii'u ziyaadatun fil kufri yudillu bihi alladhiina kafaruu yuhilluunahu 'aaman wa yuharrimuunahu 'aaman liwaati'uu 'iddatamaa ba nas aaya yay jeexe loolu junjoon nañ fa ne Quraysh Qurayshin ñoom en fait euh, imaam Suhayli li muy wax nii mooy que ne ñoom aj dañ ko doon xool seen intérêt fu mu nekk. moo tax des fois dañ doon aj avant aj gi jot parce que gis nañ ne bon jamono ji moo gën a approprié topp daal seeni penchants ak seeni seeni hawa afa afara'ayta man ittabaha man ittabaha man ittakhadha hawaahu ah waajooju nga foog ne dina jub wa koo xam ne moom ay bànnee xam la jàppe yàlla ma waaw léegi nag loolu la imaam as-Sufayli ne gars yi en plus que ne yonent ba saa saa mbir yi nekkul moo dirigé woon mbir yi te aj gi demewul woon ni mu waroon a demee mooy en plus waa Quraysh wa kaana al-hajju manqulan aj gi dañ koo toxaloon mooy doonul xew ci weer yi mu doon xewe yi mu waroon a xewe faqad dhukira annahum tudd nañ ko sax ni ñoom waa Quraysh kaanu yanqulunahu dañ ko doon toxal waaw ala hisaabi sanati wa shahri ñoom daal bu leen neexee tey léeg-léeg sax ñu ñu dañuy aj aj at moo xam ne du weeru du weeru du weer woo xam ne du weeru aj du dul xijja wala bu nekk dul xijja mais ñu jël mbir yoo xamante ne nii mooy xam nga boo paasee arafaat bi nga fexe yow def yeneen say mbir feneen mooy gaa yi dañ doon def loolu kon yu axirunahu fi kulli sana at mu ne nag ñu ñu yéexe ko ihda ashara yawman 11 kon lii moom li bëgg a mooy kon nag comme que loolu la woon mooy aj yooyu kon man même bu dee yonent ma lay saasam doon na ànd ak ñoom war yellul ñu koy askanele waaye euh, dañ naan si dañ ko koy askanele kay même bu dee lii am na yonent ma lay salaam moom en tout cas doon na aj loolu mënuñu koo weddi comme moom ni mu ko reconnaître al imam al imam as-Suhayli rahmatullah alayhi léegi nag euh, nga ne ma mais waxu imam ibnu Abbas bi hein mi ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hein comme ni ko imaam al ibnu Maaja imaam al Haakim soloowe këne moom laata aj na xajja qabla an yuhaajira salaasa xijaj yonent bi aleyhi salaatu laata muy gàddaay aj na ñetti aj mu way loolu moom noo koy dégge al imaam al xaafis ibn xajar tontu na ci loolu mu ne loolu nag qultu nee naa wa huwa mabniyun ala adadi wufuudi al ansaari ila al aqabati bi minan ba'da al xajji fa innahum qadimu awwalan fa tawaa'adu thumma qadimu thaniyan fa baaya'u al bay'ata al uulaa thumma qadimu thalithan fa baaya'u al bay'ata ath-thaaniya kamaa taqaddama bayaanuhu awwal al-hijra al imaam al-Hafiz mu ne en waxu imaam al-Hafiz al euh, imaam habrul umma di al imaam Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu euh, moom waxam këne yonent bi aleyhi salaam aj na laata muy gàddaay ñetti aj mu ne loolu fenn la tegu loolu mu ngi tegu ci wax jooju ci nombre de fois yi mu dajeek ansaarullah ah dañuy delloo fan liñ doon wax sànq ci laakinna hoo lam yazal yaqfu mawasimahum mooy dañul yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wër ci foire yu arab yi ci ajj bu amoon ngir woo leen ci diine yar juudi yaakaar minallahi ci buur yàlla aw ndimbal loo xam ne du dox waaw fa baayaa al karama al aqabaati rabbi asbil alayhim waabilal karami waaw fa bàyya al karamal ansaara fil aqabaati ci mu mu jaayante mooy ba muy wër ci arab yi di leen woo xam nga boobu Abu Lahab moom lañ fàtte woon moo doon wër ci ginnaaw naan naan naan gaa yi bu leen ko gëm kii waxul dëgg waaw wal iyaadu billaah ah di ko yàqal mais ba muy woo gaa yi di ko ngàntal ba arab yi ba waa lansaar waa Medina waa Yasrib daal di koy nangul loolu nag mu daje woon ak ñoom ci ajj la doon daje ñoom ñetti at yu tegaloo yoo xam ne da doon dajaloo moom ci bay'atul aqabal ula bi mu njëkkee daje ak ñoom ak as ak as loolu nag moo tax ñett yooyu la ne imaam al-Hafiz ne seeka waxu imaam Ibn Abbas bi ci loolu la sutandro mooy comme que Yonent bi alayhi salaam leer na nañu doon na dajeek ansaar yi ci ak gi ca la doon daje ñoom te daje naa ñoom ñetti yoon kon man leer na ma man na am Abbaas kenn yonent ma lay saa saam aj na ñetti aj est-ce que yaa ngi dégg wax ji looloo tax mu wax loolu waaye nag lu en euh, wax jii nii dàqul moo tax imaam alxaafis teg ci ne wa hada laa yaqtadi yaa laa yaqtadi nafiyal xajj qabla daalik mu ne waxu imaam ibnu Abbaas bi nag yow bu ko dégg ne waxu xasro la de day tënk kër ñetti yoon kese la aj déedéet Mawlaana ibnu Abbaas lim la bëgg a wax mooy leer na ma ne yonent bi alayhi salaam daje na ak waa Ansaar ñetti yoon ci aqabaat yi aqabaatu Mina daje na fa ak ñoom ñetti yoon te ñetti yoon yooyu bu ci nekk période aj la woon kon dañuy leer na kon yonent ma la sa sam aj si na kon ñetti yooyu foofu la foofu la wax jot tegu waaye tekkiwul Mawlana na am radiyallahu anhu waxul benn yoon këne yonent ma lay sa lii kese la aj déedéet dana la aj na ñetti yoon avant muy gàddaay aj na ñetti yoon nag tekkiwul ne lool kese la aj waaw man bu ma ñëwee xoolal ab fayam <laughs> ñu wax leen lu leen neex bala ñoo pare waaw bégal def ci xolu fayeen yi mbégte mooy xoolal fayeen boo xam ne fii mu ne dafa dem ci benn événement foo xam ne nag daanaka kër goo dem lekk comme genre màggalu Tuubaa yi mu jaar fii dóor ñu tegal ko mu mu mu mu mu ne ko téll sa waay hein waaw moom foog ma jàll feneen fii siyaar ñeneen ñi mu demaat ñu tegalaat ko mu dóor mu waxaat demaat feneen ñu tegalaat ko mu dóor mu demaat feneen mu dóor loolu lépp nag wàññiwu leen dara <laughs> yaa ahla fay léegi nag euh, imagineel am ko ne mais saay mu dem fenn euh, mu ne waaye man de damaa añ léegi euh, añ naa añ naa añ naa sànq kër diw est-ce que bu añ naa sànq kër diw loolu day tekki ne añ boobu rek la añ ci jour bi waxul loolu de neewul benn añ kese la añ bokkul ak loolu de añ naa kër diw tekkiw loolu dàqul ne añ na ci yeneen kër yi voilà loolu moom fii mu ne fay ni yépp comprendre nañ ak ñépp ñu mel ne ñoom ci ñooñu ci al aklu dinañ comprendre <laughs> voilà les ngomee nag ñi ci tegu léegi daal li ma leer mooy affaire bi kon lool la mooy Mawlana Ibn Abbas nag radiyallahu anhuma moom loolu la doon wax moom dane leer na ko ne yonent ma lay saab-saab mooy waxam ji lool la aj daje nag lansaari ñetti yoon ñetti yoon léegi nag te aj la woon kon mooy moo tax mu ne aj na ñetti yoon waaye loolu laa yaqtadi nahyal hajj ah, ba'da dhalika waaye loolu tekkiwul dàqul ne moom mas naaj avant muy dajeek lansaar yi loolu dàqul ko waxam ji dàqul loolu le loolu moo tax euh, c'est la même chose xam nga waxu Mawlana Ibn Abbas bi moom la boroom xilaas euh, Seydul Xaaji Malik radiyallahu anhu daal di euh, tudd ci ci xilaas bi mu naan xajja rasulu sallallahu alayhi wa sallam thalathan qabla hijratihi xajjatal islaami tantadimi voilà bim naan xajjal rasul lu ma doon wax tantadimi tantadimi voilà mu naan xajjal rasuloo ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal dinay aj salaasan ñetti yoon qabla hijratihi ah laata lan laata ajam gi mooy ajam gi ñu xam rek mooy noo non qabla hijrati laata muy gàddaay voilà laata muy gàddaay moom yonent bi alayhi salaatu salaam aj na ñetti yoon mooy waxu Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu ndax ci àqabaat yi mais wax nañ la wax ji tekkiwul ne loolu kese la aj dana la aj na ñetti yoon tekkiwul ne loolu rekk la aj mooy li gën a dëgër insha allah mooy que ne moom aj na lu ëpp loo xam ne xamuñu ko waaw avant la prophétie ak wala nga ne euh, bu dee biñ ko yónnee damay jàpp treize ans kon mooy treize ans yooyu yëpp aj na kon ma ne treize ans yooyu moom ci biir lislaam leer na ma ne aj na ma dox ko ci benn bi mekk nekk Medina ah. en tout cas mooy daal bari na comme li ñoom al imaam ibn al-Athir imaam al Kathir al imaam ibn euh, Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri ak al-imaam ibn al-Jawzi rahmatullah alayhim mu ne baadaasu baadooso ban konteel nga boole ci takkal boole ci xajjatal islaami waaw bokka booleel ci aj yi mooy ñett moom leer na kenn defoon na ko àqabaat ya ba dajafa ak ñooñu boole ci mooy loolu boobu boo ko waxee doo juum waxu imaam Ibn Abbaas bii aj na ñetti yoon ba mu nee Makka juumoo juumoo wa ba'du suban ba'du suban boo paree nag tekk takkal nga boole ci xajjatal islaami ajug lislaam lañ ne noonu bokku na ci tuur yi tantami mi nga nose mbir yi voilà kon nag mu ngi noonu voilà léegi moo moo léegi kon li gën a dëgër insha allah mooy kon ay ajam daal xamuñu ñaata la li leer nag mooy boo nee ñett moom aj na ñett laata muy génn muy muy muy gàddaay yi loolu wax xam ne xasro la la du loo xam ne day tënk ni lii kese la waaye mooy loolu moom leer na waaw léegi lii nii moo jëm kon ci suñu masala bi ana ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ñaata yoon la aj léegi kon mooy dañ naan avant muy ñëw Medina aj na aj yu bari yoo xam ne takk ko jafe moo xam laata muy jot prophétie gi ak ba mu ko jotee it yu nekk da doon aj waaw léegi euh, mu des beneen affaire mooy nag bi nga xam ne ci la ñëw Medina nag benn yoon kese la aj comme li Seydina Jaabir ibn Abdullah wax ci xadiis bi na sax imaam Muslim teñ tuddoon ko ci jataay bi weesu mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa des Medina tisan sana des na fa ñetti euh, euh, juróom-ñeenti at lam yaxuj xaj ajul ci ginnaaw gi mu woote fil ashiri ci dixième année bi woo nit ñi ngir ñu aj kon insha allahu taala loolu moo jëmoon ci léegi nag ci jataay bii di ñëw ci kaw nii nag jeexal nañ introduction bi léegi nag bii di ñëw nag ñu dugg ci ajub yonent bi aleyhi salaatu salaam ak kañ la génn Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ban dat la ndax gis nga lii nag lu am am solo la xam nga wax naa la ne yonent bi aleyhi salaam en fait aj ji moo tax ñun chronologiquement siira bi jeex na ah, presque jeex na chronologiquement mooy euh, euh, daanaka. Euh, yitte yi la woon rek fan yi mais siira bi mënoon nañ ko jeexal ci ci ci ci ci ci lii ah mënoon nañ ko jeexal ci rabiu thani bii ñu nekk ci l'an 1440 ah mu tombeek décembre 18 décembre ah 2018 mënoon nañ ko jeexal ci mois bii ci rabiul thani balaa jeex mais buur yàlla daal mooy def lu ko neex tout cas ci suñu njort loolu lañu yaakaar ah buñ gisee masala yu rëy yi ñu war a gis après feebar gee ciy des mooy euh, euh, li ñu waroon wax nii mooy fii nii nag kañ la génn Medina lu ama ama am solo la parce que dañ koy soxlawaat dañu koy soxlawaat ana yonent bi alayhi salaam bi mu jógee fathu Makka non maanaam fatxu Makka aj ji kañ la génn àddina kañ la génn àddina loolu dañuy soxla kañ la jóge woon Makka parce que soreewul kañ la jóge woon Medina di dem di aji moo tax nag kon nag j'attire votre attention ci côté bi jàpp leen nañ ko jàpp bu baax ci jotaay bii di ñëw kañ la génn ak naka la génnee ak naka la wàcc waajale moom sallallahu alayhi wa